ay kitaabul axdar euh, ñi tuddee seen diir ay kitaabul ahmar am na ku ñu doon tuddee Mao Zedong xam ngeen ko moo nekkoon président bu Chine ah, moom ak ñoom Leng Piao ñoom Xu Wenlai moo bindoon livre rouge kitaabul ahmar anamu téere ba sànni nañ ko bàyyi nañ communisme nekk nañ léegi ay ay capitaliste am na ko bind it kitaabul axdar euh, bés buñ ko gisatul rek comme mu ngi finance ay xaalis nit ñaa ngi koy jàng bés buñ ko gisatu rek ci téere googu ñu sànni ko rek nii la kon dégg nañ solo mbir maa ngi noonu la kon lépp lu dul alquran danañ ko mujj a bàyyi moo tax wa in kuntum waaw bu ngeen demee nag ba nekk waaw fii ray bin ci sikk sàkka bu ngeen demee ba toll bu ngeen demee ba nag fii ray bin ci dengi dengi mi ma nazalna ci leen lañu wàccee ala abdina suñu jàmbite mooy Muhammad faatu na ngeen teewal na ngeen andi na ngeen dikke bi surat na aw saar min mislihi lu mel ni moom ci misaal ci fasaa ci dëggu ci wér wadu na ngeen teewal na woo na ngeen sàkku suhadaakum seen waay seede min duuni laay walis yàlla in kuntum dem nekk ngeen saadeen di waay dëggal euh, min duuni laay walis yàlla waxi wolof la du walis bi ñuy def ay yére de walis yàlla yaani min duunillaahi min gayrillaahi dégg ngeen da ngeen ci bàyyi xel lii moo tax benn baat bu nekk danaa ko firi dellu firiwaat ko ay ñetti firi ay ñeenti firi ngir jotaay bi dafa rax am na ay wolof am na ay séeréer ay bambara ay pël ay joola foog nga wax baat ñett waxin ñeent waxin xanaa bu dee benn la dana ko ca for lu koy dimbalal bu wéetee néegam bu ci buggee jaar mu jaaraat ci yàlla nañ ko yàlla déggal yaa rabbi yàlla ne fa in lam tafalu ndéem defu leen ko ci li passé te walam tafalu du ngeen ko def mukk ci liy dikk fa fattaqu naar na ngeen teet safara na ngeen moytu safara lam boobale xarfu jazmu la lan boobale xarfu nasbu la seetlu ni ko yàlla toftalante lam lam tafalu moom tamit fa in lam tafalu bu ngeen ko deful ci li passé walam tafalu te du ngeen ko mën a def mukk ci liy dikk fattaku na ngeen moytu annaara safara allati safara sa nga xam ne waquduha taalu taaloom di koy taal carburant bi koy taal energi bi koy taal annaasu mooy doomi aadama ciy dugg wal hijaara ak seen koppar yi ñu bañoon a def ci yàlla am ay millions denc ko doo ko jox doomi aadama bu ëllëgee yàlla def ko muy ay xalu safara yal na yàlla dimbale yaa rabbi nga am ay nag doo ci génne azaka kenn du gàmmu ba nga def ci gàmmu Seydina Muhammad ñëw doo ci tëral tam xarit ñëw miskin yi doo leen ci may ah nga dee bàyyi ko fi ñu doon ko reel la ci benn bu kooñoor jeexal nga amatoo ci dara dootuñu la tuddati sax waxatuma li ba di la ñaanal buñ la ñaanalee sax yàlla du nangu ndax ba nga munee daawoo def ba nga munee dee ci la ñu def yàlla na kenn ëpp ko ful la ah, yàlla dimbaliñ li ñu yàlla jox yàlla nañ ko mën na delloo ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla nee na safara dowul ne ay mata fa nekk déedéet li sa bët mooyoon yàlla yàlla def ko gerees muy lakk sa bët sa làmmiñ li mu mooyoon yàlla yàlla def ko ay buli gerees muy lakk sa muy lakk sa làmmiñ sa awra li ngi ci njaalo woon yàlla def ko ay buris def ko ay buli gerees muy lakk sa awra waquduha an-nas wal hijaratu hijaara dojiñ doon jaamu muy ay xërëm hijaara seen xaalis yiñ doon jaamu di ko denc duñ ci génne azaka duñ ci dimbali doomi aadama yi ah, lii day uydal xaru weef na ko pare pare weef na ko lil kaafir na ñeel waay weddi wa bashir na nga bégal na ña nga xam ne amunu gëm nañu yàlla nangul nañu yàlla nangul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa am lu sal dañuy dañuy dañuy jëf lu baax an na aji saxla lahum ñeel leen jannaat ne ay aljana waaw aaya bi yàlla wax na ko ay yoon yoon bari na li mu ko wax ci alquran de ko tàmbalee wax fii ci suratu baqara dañul di ko wax dañul di ko wax bi ci sóoratu wal asri fala ko mujj wax amul wa amilu salaati ñeent fukki yoon ak juróom ñaar yooyele ndeke liggéey moo yore àddina yàcc yàccaaral di yóbbu àddina fenn boo demee Espagne ñeent fukki at yi passé dara nekku fa woon waaye gisoo ñu ngi dugg ci ay gaal di dem foofale dara ngi fa moo tax dañoo liggéey boo demee ci xalij bi réew yi ñu tuddee ay Koweït ay Qatar ay saltanate Amman ñeent fukki at yi passé juróom fukki at yi passé lépp désert la woon waaye am na bërëb boo xam ne bu ma fa gis ay glace moo fa nekk tey ni tubaab yi defee yooyu yore ñaari beeke yi di daw ci kaw glace ci biir désert boobu def nañ lu mel noonu la glace ñu ciy daw te ci biir désert bi la lan moo ko def alal la fu ñu jëlee alal googu mooy liggéey ñun ñun dañuy dañuy dañuy liggéey ñetti weer ci nawet wala ñeenti weer ci nawet. li ci des ñu toog ci kaw tóoj bi teglante suñuy tànk juróom ñetti weer di lekk liñ nekk liñ liggéeyoon ci biir ñeenti weer bi naka la ñuy avancer dégg nañ kàddu bi yal na yàlla dimbalañ yaara bi ñu liggéey ñeenti weer toog ci kaw tóoj yi teglante suñu tànk juróom ñetti weer naan yàlla yaana moo tax suñu xiif du jeex am na réew yoo xam ne noor ñu ngi béy nawet ñu ngi béy béy nañ bépp béy nañ lu ëpp lu ñuy lekk ba dañ koy jaay am ay koppoor waaye boo ñëwxul ay défilé de mode du défilé de mode lañ koy tuddee ay jigéen sol yu kenn xamul ne dañuy feeñal ay ay ay ay mode wala boo leen waxoon ay ay ponkal ngemb di dóorante ay kurpeñ ñu leen jox ay milliards ay millions te ku ci jël million nga kër baayam la koy yóbbu yow nga ciy dóorante ci mbedd bi sama sama daanuñ ko moom lañu ñu daan xam nga ku ñàkk ful la nga kon bi maa ngi noonu la kon liggéey gëm yàlla jaamu ñàq jëriñu euh, yàlla nee na ñay liggéey taj an an na aji saxla lahum ñeel leen jannaat ne ay aljana aljana yoo xam ne tajri dana daw min tahtiha ci ronam al anhaaru ay déeg déeg yi sàngara la waaye kuy naan sàngara addina bi te tuuboo doo naan ci sàngara addina àllaxira de yi ay lem la yii ndox ndox mu neex la yii meew la boo bëggee mu nekk mbaanik mu nekk mbaanik boo bëggee mu nekk soowum kàcc mu nekk soowum kàcc boo bëggee mu nekk njar mu nekk njar boo bëggee mu doon niiw mu doon niiw waxuma néew de niiw niiw mooy loolu ñuy tonn ci kaw soow waaw loolu dax di ko def dax def ko diw diw ñor loolu mooy niiw néew nag mooy ku dee du ñu benn yàlla nee na waa aljana nag bu nekk ci biir aljana yàlla nañ ci yàlla boole aljana kenn du màgget eh, déedéet aljana eh, kenn feebar kenn du lompoñ kenn du ragg aljana amul tufli amul ñandaxit kenn du dugg cabinet kenn du dugg wanag boo lekkee ba sa biir fees boo giixee rek moo gën a neex misk waaye day giix dem rek noonu la aljana mel yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi amul bët yu naqadi amul eh, nga dem ba ci kanam say bëñ daanu amul sa nopp naqadi eh, amul sa nopp naqadi eh, dara ci yooyu du am yàlla nee na leen andilee ay ay poyteef mooy ay fruits ah, ñu ne ah lii de mango la yàlla na de dafa niroog moom rek lii mango yi ala aljana la amul saal amul pepp doo xolli doo lelli doo toj aljana amul loole la dangay teg sa kaw làmmañ rek mu mel ni doon ñu galaas dafay sey daal di wàcc ci biir sàqar mi du la sonnal gerte aljana amul xolli màngo aljana amul saal tàndormay aljana amul xoox lañ koy wax de amul xoox guyaabu aljana amul pepp a ah, déedéet ah boo ko loo lekk aljana doo fër doo fiiw doo fër doo fiiw yal nañ ci yàlla boole ku lama bépp jamono joo xam ne ruziqu wërsëgaleef na leen min haa ci aljana min samaratin ci meññent ah rizqan muy wërsëg goo xam ne yàlla moo ko xaroo xaalu ñu ne ñoom waa aljana haza ah lii de allazi mooy la nga xam ne ruziq naa wërsëgaleef la woon nañ ne ko lii de mooy li ñu mayoon min qablu jëkkat bañ nekk ci aljana àddina yàlla ne déedéet wa utu joxeef na leen bii loole le euh, bii ci lii mutashaabih ñi waay niroo dañoo niroo waay du benn de hmm? oh. euh, da gis lu nekk nag aljana mango yi bu xam nga fii léegi danga dégg ñu ne lii nawet lay ñor lii lolli lii cooroon lii noor waaye aljana amul lolli amul cooroon amul nawet amul noor saa soo buggee rek dafay ñëw ba tolloog sa gémmiñ ah nga ubbi rek mu lay dugg ci biir garab googu tuubaa lañ koy wax kenn ku nekk sa jaamu yàlla nu mu toll ah sa banqaas noonu lay toll am na ñoo xam ne seen bànqaas mango rek moo cay nekk fekk dañoo jaamul dugg nañu aljana waaye seen jaamu bariwul am na ñoo xam ne seen benn bànqaas mango mi ngi ci guyaab mi ngi ci te benn garab bi la garab bi kër Seydina Muhammad la sax sallallahu alayhi wasallam tuuba yal nañ ci yàlla boole yaa rabbi am na ñoo xam ne seen bànqaas junni meññeent mi ngi ca am na grenade am na guyaab màngo yi ah màngo yi bëri la am na màngo bu ñu tuddee ngeeñeen du xam ngeen boobu mooy mango caas booy lekk muy dugg say boñ <laughs> foog nga jël kir daan daal di ko dindi am na màngo bu ñu tuddee gereefal am na ay kombo ak yooyu ngeen di naan bul ko jeexal façon yooyu yëpp am na aljana de waaw ah, te doo sonn mukk doo sonn doo xolli ah, du taqal sa mbubb du taqal sa tuñ ah, moo gën a sedd glace moo gën a neex suukar dafay tegu sa kaw làmmiñ rek mu daal ne meles dugg ca biir boo doylawul banqas bi daal di yoruwaat ba tolloog sa gémmiñ ku tuufu haa yàlla nee na meññeent aljanay dañoo sës rek doo koy yootu doo sëgg jël ko dafay tolloog yoo rek daaniya du loolu yàlla nee na walahum dana leen ñeel fiha ci biir aljana azwaajun ay soxna ay jabar ay jongoma jongoma yoo xam ne dañoo njege maare de dañoo mokk mu fooj mutahara ñu laabal jigéen yoo xam ne duñu duñu gis règle euh, ñu gis règle mooy duñu gis aaday jigéen duñu ëmb bay am deretu gésin déedéet jigéenu aljana du ciifatu jigéenu aljana du ŋóobi jigéenu aljana du la du xam ngeen sereti mooy sànni la tuflit xam nga jigéen bu mere rek am na mu feeñale comme munu laa dóor mu daal la sereti daal di wéy dem yoonam wala mu ŋóobi la wala mu purci la wala mu loolu ñuy def seen bët yi noonu lamsal ah regejo waaw jigéen aljana mutahharatun dañ leen laabal lii yëpp duñ ko def waaw duñ laaj ci dépasse tamit euh, li gën a neexate mi ngi noonu le mutahhara dañ leen laabal ci mbooleem mbir waxum te ñoom waa aljana fiha ci biir aljana googale xaaliduuna waaye biir lañ duñu génnati de inna allah naka yàlla laa yastahi aay bi ba tey ngeen déglu maa ngi ñaan yàlla téere bi teel a génn ba ngeen gis ko xam nga yàlla dafa tudd yoo dafa tudd yoo ñi xamul nag ñu ne alquran alquran daal daadaa lay wax daadaa maanaam caaxaan falafala lay wax la téere bu toll ni alquran naka lay tuddee ay yoo yàlla ne man du ma kerse ci sama téere bi ma tudd ci yoo wala lu gën a tuuti yoo fi mbokk yi gis nga li ñu tuddee microscope te anglais yi naan ko microscope mooy li ngay xoolee dara mu koy dijjal boo jëlee bu électronique nga xam ne mun na dijjal dara téeméer yoon wala lu ko ëpp boo jëlee yoo nga dugal ko ci loolu yoo moo ëpp doomi aadama bëñ te nit fanweeri bëñ ak ñaar la am fukk ak juróom-benn ci kaw fukk ak juróom-benn ci suuf bu benn daanawul de te yëpp sax fanweeri bëñ ak ñaar fukk ak juróom-benn bëñ ci kaw fukk ak juróom-benn bëñ ci suuf muy fanweer ak ñaar te yoo bëñam moo ëpp loolu la yoo bëñam ëpp na fanweer sax te moo gën a ñaw saato doomi adama ñaari bët la am te yoo bëtam paase na fukk yoo bëtam paase na fukk nit ci biir lëndëm du gis yoo ci biir lëndëm lay gis dana gis yaram bay gis paxu yaram bu taxawee comme njamala la comme njamala njamala njamala gannaaw moo gën a suufe kanamam gën a gudd te yoo dafa am njox ni ñay am jagañ ni gëléem yéen a ngi dégg li may wax yoo dafa am boos wala dafa am jagañ ni gëléem dafa am njox ni ñay taxawaayam ni giraaf la giraaf mooy njama la doomi aadama benn xol la am mooy pompe ci lay pompe jihaazu damawiya al ajhiza ad damawiya liy doxal deret xol moo koy pompe ba tey xol mooy pompe jihaazu tanafus mooy appareil bi ngay nokkee xëtër bi di dem ak a dikk yéen koy dikk waaye moom yoo moom ñett xol la yore moom kenn ñett xol la yore moom kenn bu nekk mooy pompal boppam bu bëlee taxawee du tee yi dox te nit benn xol bi mu yore bu taxawee rek mu de ñu ngi dégg yoo ba tey yoo mi ngi yore li ñu tuddee li ñuy li ñuy nattee tàngoor te bi mu ci yore moo ëpp puissance avion bi gën a diis avion bi gën a ponkal jihazul harari bi mu yore ni muy nattee tàngoor ak ni mu mën a dékkee tàngoor avion bi dàqa daw tey ci àddina bi biñ ko defal tolloogul foofal te boo ko laalee ak sa baaraan nii rek aha jeexal na dee na ñu ngi dégg kon ñu yem foofu bu ngeen jàngee ulum science da ngeen xam li ma leen di wax bu baax a baax yoo yàlla tudd na ko fi waaye du kese du neen kon kon inna allah naka yàlla laa yastahi yàlla du yeres yàlla du rus mukk an yadriba moom yàlla ba muy sadd masalan masal maa loo xam ne tuuti waayam ba udatan ni yoola fa maa fawqa wala lu ko gën a kawe ci tuuti fa amal lazina daal ñi nga xam ne amunu gëm nañu fa ya'lamuna danañu xam ne annahu naka lii yàlla dóor misaal alhaqu mooy dëgg te min rabbikum mi ngi bawoo seen boroom wa amal lazina daal ñi xam ne kafaru dañoo weddi yàlla fa yaquluna da dégg da nga el di dégg bul ko firee ne da nga dégg neel da el di dégg ngir diggante ñaari baat yi la fa yaquluna danañu el di wax maza ana lan arada ci la yàlla nomm bi haza ci li masal mbe misaal yàlla day misaalam yi yu dillu dana ca sànke bi kasiran lu bari ah am na ñoo xam ne du dañu nekk di werante rek waaye waye di dana gindeeku dana tegtalu bi ci alquran bi kasiran ñu bari bari Ah, waaw may di lu dee di sànk bii ci alquran gi ilal faasiqina budul kàccoor yi allazina kàccoor yi ñooy ñan allazina mooy ña nga xam ne yanquduna dañuy firi dañuy tekki ahdallaahi rek yàlla di min baadi gannaaw misaaqi bañ fasante kóllërega ba ñu waxee ba ñu gëm leen ñu daal di sànni seen kàddu ba ñu defee ba ñu naw leen ñu daal di bàyyi lu baax lañ doon def def lu bon moo tax bu leen firi rek yàlla mukk doomi aadama boo ko defalee lu baax it mu defal lu bon yoosal lu baax du la nax mukk waaw na nga muñ dellu ci yàlla da nga am jàmm foo leen fekk wa yaxtoo na ñu ngay dagg maa lëf la nga xam ne amarallaahu yàlla digle na bii ca moom an yusa la ñu jokk ko yàlla nee na nañu jokk mbokk waaye fu ñu nekk ñu ngi dagg mbokk rek dagg mbokk baaxul képp kuy dagg mbokk sa fan dafay gàtt rek waaw sa sa mbokk doonte bokk leen benn diina it ah na nga sàmm mbokk ga na nga sàmm mbokk ga yàlla bëggul dagg ko lëre ngeen jokk mbokk kii baay la kii magu baay la kii rakk baay la teyil na sa baay tax la say doomi baay tax lañu kii sa magu baay la sa rakk baay la mooy bàjji mooy bàjjeen bàjjeen li muy tekki mooy baay jigéen baay bu jigéen séeréer moom def ci wax lu leer faaftew séeréer moom dafa wax mu leer naññ moom baay bu jigéen jeex na tàkk euh, ki sa bàjjeen la sa doomi bàjjeen la kii sa néegu ndey la kii sa nijaay la kii sa tante la ay doomam ñii ñëm na nga leen bàyyi cër mbokk yamu ci baay tax dong waaye ay doomam ay sëtam mbokk yamu ci bàjjen rek waaye doomi bàjjen ay doomam mbokk yamu ci yaay dong waaye ay doomam ay sëtam mbokk yamu ci tànt waaye ay doomam ay sëtam say dëkkandoo say xariti papa say papa lañu say xaritu ndey say ndey lañu moo tam ma di wax saa su nekk ñetti yi ku ko fekkee te deful ñett yi te leen ne fenkat la ñetti yi ku ko fekkee te defoo ñetti yi xamal ne fenkat nga mooy ban ñuy wax alquran di wax alquran di wax nga kontaan na cay bu ma dellu woon gone danaa jàng alquran nga am doom bu toll ci jàng alquran yóbboo ko ci alquran kon li nga wax du dëgg lu bàyyi doonul bu ko doom doonee bàyyi doon na ko wala du noonu ñu wax alquran ba nga kontaan nga ne cey bu ma dellu woon gone danaa jàng alquran nga am doom bu toll ci jàng alquran yóbboo ko ci alquran kon li nga wax du dëgg ñaareel bi mooy ah, ñuy wax mbiru ñuy wax mbiru jàkka ja ku julli jàkk ñuy wax mbiru lislaam di wax mbiru lislaam di wax mbiru sahaaba yi Abubakar Omar Ousmane Ali xeexu Badar xeexu Xaybar nga ne hey bu ma fekkee woon jamono Seydina Muhammad danaa bocci jaasi dem di jihaad nga gis jàkkaa ngi ne la dootoo dem kon li nga wax du dëgg ndax li taxoon ñiy bocci jaasi mooy jàkka yi nañ taxaw ni ñi ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah tabaxoo jàkka julli jiwoo jàkka ana nga def ci diina ñetteel ba ñuy wax ci mbiru ku defal sa baay nangam ku defal sa baay nangam nga ne hey sama papa bu doon dund tey wala hey sama yaay bu doon dund tey te sa xaritu papa ngeen di dund sa xaritu yaay mi ngi ne la di dund defaloo leen kon sa papa bu doon dund it doo ko defal sa yaay bu doon dund it doo ko defal kon mbir maa ngi na yàlla yàlla dimbale ñu yàlla nee na euh, wa yufsidun ñu yàq rek fil ardi ci suuf si ulaayka ñoo ñale humul xaasirun ñooy waay perte ñi euh, kayfa kaawteef ana naka nan takfuuna ngeen di weddi billaay ci yàlla wa kuntum nekkoon ngeen am waatan diñ waaye ñàkk yëg am waatan bi bu leen ko bu leen ko fi déedé déedéet euh, baat dafa di toxu baat dafa di toxu ci benn làkk ci ay diggante ay làkk léegi boo seetee pël ci làkk pël am na ñett làkk lépp benn bi la mbii mi wii mi mbiimaa mi lépp benn bi rek la te benn làkk bi rek la mbii mi mooy mane am na pël yoo xam duñu ne mbii mi waaye wii mi la ñuy wax am na ñoo xam ne du ñoo wax wii mi waaye mbiimaa mi la ñuy wax te benn làkk la yéen a ngi dégg li may wax lii dafay am ci biir làkk yi dina am ci tubaab boo ne pain mooy leen mburu waaye am na pain de change mooy buy pain yi boo dolliwul change change mooy lan du golo ñu xam ban buy ban pain ngay wax mburu pain la tudd doomi buy tamit pain la tudd boo ci yokkee change bi nga làkk ni muy soppeekoo moo tax aaya bii ñuy firee ne nekkoon ngeen di waay dee yàlla dundal leen déedéet nekkoon ngeen di waay ñàkk a doomi aadama ba mu nekkee maniw ci ndiggu baayam mi ngi dund waaye dafa nekkul woon di yëg tàngoor seddaay nawet noor cooroon lolli mu génn ci ndiggi baay dugg ci ruxu mu ndey mu tàmbali nag di yëngatu di màgg ba ñaat téeméeri fan ak juróom ñaar fukki fan muy juróom-ñeenti weer ak juróomi fan muy nit ku mot mu judd mun na judd balaa loolu waaye ëmb bu motee ba mu mot karimun la ñaari junni ak ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk muy ci suñu weer weer bii mu doon juróom-ñeenti weer ak juróomi fan nit mun na judd ci juróom-benn weer nit mun na judd ci juróom-ñaari weer lii dina di am waaye ëmb bi motee dëgg-dëgg yi karimun lay doon ñaar téeméer fan ak juróom-ñaar fukki fan mooy toll ak juróom-ñeenti kon neel yéen doomi aadama yi kay fa kaawteef naka nan takfuuna ngeen di weddi billaay ci yàlla wa kuntum te nekkoon ngeen seen ndigg baay am waatan di waay ñàkk yëg mun leen woon yëngu fi ngeen nekkoon ci ci ngeen nekk rek nekk ay tomb maniw fa ahyaakum yàlla dikki dundal leen ci seen biiru yaay góor ak jigéen daal ànd sëy am la ñu tuddee mibyat am lu ci génn lu ñu tuddee bu wayda mooy période bu ñu tuddee ci français fécondation maniw bi daal di laal nen góogale mu dugg ci naq bi nekk doom lii yàlla moo jaar ak fii su ma topp yu yikum mu dundal leen ci kaw su ngeen jàng toog jàng raam jàng dox ba mujj gi ngeen jëlaat yat di dox su ma topp yàgg-yàgg tur jaw na des des des na leen dellooweef ilay ngeen jëm ci yàlla huwa moom yàlla day allazi yàlla mooy buur ba nga xam ne xalaka ko moo xalaka moo bind lakum ñeel leen maa fil ardi li jël suuf si jami an mboole seen yàlla moo bind suuf si lépp lu ci nekk fii lañ ko fekk muy diamant muy or muy uranium muy cuivre muy zinc muy plomb muy magnésium di chlore di fluor di di sodium lépp fii ngeen ko fekk fii ngeen koy bàyyi yàlla moo ko bind mu ñeel leen su mastawa topp moom yàlla mu jéng nguuram nga ila sama jëm ci asamaan yàlla tiim lépp boo demee ci kaw moo mujj boo wàccee ci suuf moo mujj boo demee ci penku moo mujj boo demee ci soo moo mujj fa sawaahun na mu yem yemal leen mu gindale leen saba asamaatu muy juróom ñaari ndebu asamaan lii ñuy gis nii du asamaan si de lii ñuy gis nii du asamaan si de asamaan si bëti doomi adama mënu koo gis fii ak jant bi mu ngi doon cent cinquante millions kilomètres téeméeri million ngi kilomètres ak juróom fukki million ngi kilomètres diggante jant bi ak yeneen biddiw toll na noonale am na biddiw yoo xam ne seen digganteeg jant seen digganteeg suuf si mi ngi doon 3,4 ci ay ci ay atu lumière te atu atu lumière mooy auto départ di accélérer teggiwul wàññiwul tourné wul ndeyjoor tourné wul càmmoñ minute seconde bu nekk mu ci daw 300 gannaaw. ñett at yu teg sellitu ñeent fa mu yegg foofu mooy biddiw boobale te lii lépp mi ngi ci ron asamaan bu njëkk bi kon est-ce que bët mun na gis asamaan bët mun ta gis asamaan lii du asamaan lii la ñu tudde faraarul kawnu moom la wolof naan landang landang faraarul kawnu waaye bët gis ci asamaan si déedéet kon mi ngi noonu la waxoo moom yàlla alimul aji xam la bi kulli seen ci mboole mbir yàlla nag ba mu waxtaan ba mu waxeek doomi aadama ba mu wax ak nit léegi na mi ngi ñëw di wax ci doomi aadama nan la nit sosoo nan la nit dikkee kon aaya baa ngi noona le yàlla def dafa bind suuf si ba mu bindee suuf si mu def ko muy juróomi géej yu mag juróomi géej yu mag yooyu le mooy yan mooy océan Atlantique mooy bii jaar dakaar am lu ñu te océan Pacifique moo jaar Amérique ci wàll ci wàll bële ci kaw bor ñoom Chicago am géej gi ñu te océan Indien am na bu nekk pôle sud ak pôle ak pôle sud muy océan glacial bale antarctique bale arctique muy juróomi géej géej yépp ci lañu banqaasoo mu bind juróomi dun muy Asie di Amérique di Afrique di Océanie di Europe muy juróomi dun suuf si nag yàlla bàyyiwu ko noonale def ci doon wàccee ay mbindeef seen njëlbeen ñuy sellal ñu mujj di sella di yàlla wàcce malayka yi ñu alag leen ay dinosaures ñu ngi fi woon yàlla alag leen ay hippomodère ñu ngi fi woon yàlla alag leen am na xeetu mbindeef bu ñu doon tuddee mamouche dafa xaw a niroog ñay yooyu yëpp yàlla alag leen yàlla woo yàlla wàcce fi xeet gu ñu tuddee alban ñu alag leen bokkut ak réew mi ñu tuddee albaan ci weti Autriche de déedéet xeet la woon yàlla wàcce fi beneen xeet bu ñu tuddee aljaan seen njël njëlbeen ñu jaamu yàlla seen mujj ñu mooy yàlla yàlla alag leen aljaan boobu ci ñoom bañ leen di alak ñu fekk ay gone ci biir gone amul bàkkaat ñu yéegal leen kuy nelaw yàlla du ko bindal bàkkaat bekkeer muy yeewu ku xeladi dof yàlla du ko bindal bàkkaat bekkeer muy way xale gu muskallafagul naka noonu iblis booba tuddagul iblis azazil la tuddoon ak kan ki ngeen di tuddee aza ki ngeen di tuddee haaruta ak maaruta ñu daal di yéegal ñooñu yóbbu leen asamaan boole leen ak malayka yi ñuy wëndeelu di jaamu yàlla kon dégg nañ lii amoon na waaye iblis dana wàccaat de bant lu mu yàgg ci géej du tax mu nekk jësit mukk wala bant lu mu yàgg ci géej du tax mu soppeeku doon jësit iblis yéeg na ci malayka yi di sellal waaye du mu du mu jëloon malayka mukk foog mu defaat tuugi duuna rek daal di wàcc ci suuf si yàlla ba mu wooyee malayka yi ne damaa bugg a def inni jaa'ilun fil ardi xalifa damaa bugg a def ak xalifa ci kaw suuf si xalifa mooy kuy wuutu yàlla dafa faddu yàlla musta faddu bay wuutu déedéet kon ana kan moo nekk ci kaw suuf si yàlla rek moo fi nekk nit ki yàlla la yàlla nee na feeñ gi ma feeñ ci nit feeñu ma ko ci benn mbindaafoon nee na def naa mbindeef yëpp ñuy waruwaayu nit waaye nit nangu moom kenn mu doon waruwaayu kenn ku dul man yàlla ja'altul akwaana matiyatan libni aadama wa ja'altu matiyatan lii def naa lépp muy waruwaayu doomi aadama waaye doomi aadama muy sama waruwaay bu mu nangul kenn ku dul man yàlla subhaanahu wa taala ba mu wooyee malayka yi ba waxal leen loolu malayka yi ne yow yàlla ni nga sellee ni nga yiwee sa ngand gi ni nga réye ngay wàccee ay mbindaafoon ci kaw suuf su sell si ñu koy tilimal te nga ñoo bàyyi ñun ñu nekk fi ñun ñi nga xam ne du ñu tuur deret du ñu moy du ñu góor du ñu jigéen ñun dañ lay jaamu rek yàlla ne leen eh lii nag damay jàngale ëllëg ñu xam ne loo mot xel-xel na nga diisoo nit ñett la nit ku mot xaaju nit ku dul dara nit ku mot mooy kan mooy kan mooy ki am xel tey diisoo kooku néew na bu juumee ku am xel tey diisoo néew na bu juumee kooku la ñu tuddee nit ku mot yàqule du ko yomb xaaji nit mooy kan mooy nga am xel te doo diisoo wala ngay diisoo te amoo xel kooku mooy xaaju nit ki dul dara nag mooy amul xel te du diisoo fu mu nekk mi ngi tañax tañax rek kooku du dof waaye doppooral la doppooral baati olof la dof mooy ki sànni ay malaanam mi ngi ne wëndëng boo ko séenee rek nga ne ah, moytul de euh, waaye doppooral mooy koo xam ne mi ngi sol ay malaana te moom moom moo gën moom moo gën a dofe kookale te boo ko gisee doo ko daw ndax mi ngi sol ay malaalu nit waaye wallahi boo ko jegeñee kurpañam boobu sa dënn kër nga fanaane àllaaxira ñooñ loolu mooy doppooral dof ak dof fooral du benn dof mooy ki sànni ay malaanam dof fooral mooy ki dof te sol ay malaan mooy ki amul xel te du diisoo wa fàttaleekul is xaala ba waxee rabbuka sa boroom lil malaaykat ñeel malaayka yi ne inni ma naka man yàlla day jaayilun ah, aji noom ma def laa fi laal ci suuf xalifan kuutaay ah, ne ko atajalu moo ndax yow yàlla da ngay mujjal fiyaa ci suuf si man kon yusudu dafa di yàq fiyaa ci sa ci sa dënd gi wa yafsiku di walangaanal di yooral addima adderet wa nahnu te ñun malayka yi day nu sabbihu fu ñu tollu ñu ngi sabal ñu ngi bàkk ñu ngi kañ bi xam di ko ci cant la wa nu qaddisu euh, ñu ngi satal wecc la ka ñella yow yàlla lépp loo bëggul ñun yàlla ñun malayka yi duñ ci dugg xaala ci la yàlla waxee inni man mi day seen a aalamu sama xam jiitu na maa ci solo yoo xam ne laa na du yàgg mu ba seen xam-xam tollu foofale ci la yàlla yebalee jibril ne ko demal andil ma suuf si jibril ñëw suuf si daal di ca moom dana def lu neexul yàlla yàlla di yàlla di yàlla di ko xisaab mu dellu si na yàlla sa jàmbi li la wax mu yónni Mikaayil mu ne ko yow jaamab yàlla gi bul tibb ci man loo xam ne bu ëllëgee dana def lu neexul yàlla yàlla di jaamar lan teg moom samay cër lenn ci samay cër di dugg safara mu yónnee Azraayil ba mu ñëwee suuf si ne ko ah yow jaamab yàlla gi maa ngi maa ngi jéggalu bul jël ci man loo xam ne bu ëllëgee dana def lu neexul yàlla yàlla di ko mbugal waay mu ne ko man jaam laa jaam nga ki ma yónni mooy suñ sang damay def liggéeyam mu laay tibb ci suuf si ci saleñ si ci ndenxaleñ gi ci joor gi ci dongo yi ci katamange yi ci xur yi ci janj yi daay tibb yëpp andil yàlla yàlla ne xanaa li mu waxoon say moroom waxuloo ko mu ne ko wax na ma ko de waaye sa ndigal moo sut ndigalam bi sa ndigal moo sut jooyam yi yàlla ne ko tey tuddee naa la malakul mawti qul yatawaffaakum malakul mawti allazi wukkila bikum malakul mawti moo ñuy jël si de muy man mi di wax ak yéen ah bés na jot mun ngeen dégg baat bi waaye dootu leen gisati jëmm ji mukk waaye yéen ñi toog tam jàkkaarloog man ak ñi fare ma gannaaw ak ndeyjoor ak càmmoñ wallahi bés a ngi dikk daañ leen gunge bàyyi leen foofale ngeen del si ci keroog keroog ca la ko yàlla tudde malakul mawti moom malakul mawti googu nag moo ñu jëli woon moo ñu delloosi de minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kon bés yooyu mi ngi ñëw te soriwul kenn ci ñun de da nga xëy doo yendu da nga yendu doo fanaan danga fanaan doo xëy ah boo doon sëriñ gi dootoo tudd sëriñ bi néew bi ngay tudd boo doon président dootoo tudd président néew bi ngay tudd yow yàlla kara bu ñuy daje yow yàlla na fekk gërëm nga ñu yoo yàlla xaala ci la wa allama yàlla daal di bind aadama bem bindee aadama mu daal di alama di soppeeku tey mu nekk ban buy kolkoli ëllëg mu nekk ban boo xam ne dafay kelkeli gannaaw ëllëg mu doon euh, loo xam ne dafa rumbaajal iblis di ko romb bu malayka yi rombe daal nekk est-ce yàlla yàlla lépp dafa ne kun rek fa yakunu innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakunu yàlla dana nekkal mu nekk rek waaye kii yàlla di ko soppi di ko soppi rek ah lii de lu yàlla lu rëy la yàlla mu ci moom dëkk mooy doomi adama iblis moom bu rombee rek mu daal di dóor kurpe ñoom ci biir ne lii day xawma lan lay doon ci waaye lii day mbir la lii ni mu xeeñee di kolkoli di kelkeli nii tey mu xonq ëllëg mu ñuul man lii ëllëg bu fekkee yàlla ne na naa sujjutal naa topp kii du ma ko topp de seetal ñaaw njortu baaxul ñaaw njortu baaxul boo ñaawee njortu rek yàlla def li nga fi nga nekk lang fa bëgg mu def loola le mbir mi du baax bon rek ci lay mujj kon na ngeen rafet njort ci yàlla rafet njort ci jaamu yàlla ngeen di joxe xibaar yu rafet di joxe xibaar yu neex waqulu linnaasi husnan waqulu linnaasi husnan làmmiñ bu ubbeekoo na wax lu rafet làmmiñ bu ubbeekoo na wax lu dëgg làmmiñ bu ubbeekoo na wax lu jaadu waaye di wax loo xam ne mënoo teg sa loxo ci tomb ga gor daf koy daw te lépp lu gor di daw diina daf koy daw te diina bu jeexee ngor jeex ngor bu jeexee diina jeex ngor mooy diina diina mooy ngor abe loolu amee ca la yàlla bindee aadama roof ruuxu ba ca moom ci gàttal aadama ci la ruuxu ba ñëwee ci ay tànkam ñëw ci oomam ñëw ci ndiggam ruuxu bi di yéeg fu mu yegg foofu daay dund ba mu demee ba yegg ci ruuxoom nag ci la tisoolee ba mu tisoolee ci la ko yàlla ne sant ma kenn mel ni yow ci la aadama alhamdulillah malayka yi fa nekkoon yàlla ne delloo leen cant gi malayka ne ko yarhamukallah ba mu ne alhamdulilah malayka ne ko yarhamukallah yarhamukallah mu ne pat yàlla na dellawul mu ne yaxfirullahu lana walakum la yuslih baalakum kon lii mooy su sunnaay tisoli boo tisoolee benn yoon mun nga ko wax boo tisoolee ñaareel mun nga ko wax waaye bu ñettee bul ko wax soj la da ngaa feebar demal faju ji dootul leer bu yàlla boobu jàngoro la jàngoro la da faju ji boo ne tisoo benn yoon mun ngaa boo ne tisoo ñaari yoon mun nga ne alhamdulilah waaye tisoo bu ñettee rek da ngaa socc waaw da ngaa socc alhamdulilah rabbil alamin lii eh, danaa ko leeral mooy yenn jamono danaa wàcc ba toll ak doomi aadama yi fi alquran di toll bu ma tollee foofu du ngeen dégg baatu yàlla bi mukk tiitaanga bu ngeen fi jógee rek mun na leen rey waaye danañ wàcce di wàcce ci suuf da ngeen ree yenn jamono euh, xool bi daal di fiix tuuti génne gaz ngeen mën a dékkuwaat ne nit a toog di jottale ay moromi jaamam waxu yàlla gisoo siddit yi nekk ci kanamu doomi aadama pour nga ree euh, fukki siddit ahadun ak ñett fukki siddit ak ñett ngay utiliser pour nga mën a ree moo tax foo gis koo xam ne ku bari ree la moo gën a néew jàngoro moo gën a néew feebaru tension tension du yéeg tension du wàcc dana dund beddee du paralysé ndax li muy jëfandikoo ci ay kiyam ci ay sidditam bëriwul fukki siddit ak ñett lay jëfandikoo mooy ahadun mooy siddit yi jaar ni waa nag pour nga mer nga ñàng ba ku la gis daal di tiit foog nga jëfandikoo juróom-ñaar fukki siddit ak ñeent moo tax ñi nga xam ne dañuy sol yenn ten yi di tiital nit ñi di yëngal seen mustaas yi di kii di kii di ñàng-ñàng lu noonu foo leen gisa dangay ngay tiit foog ne ay ay ay rab la feebar yu métti ñoom lay yombadal ay paralysé ay tension yuy yéeg tension yuy wàcc ndax li muy utiliser ci siddi di dafa bëri gis nga mbiru yàlla yuuri doomi aadama siddi di nekkee ndeyjoor mooy doxal waaye wàllu càmmoñ siddi di nekkee càmmoñ mooy doxal wàllu ndeyjoor moo tax boo tëddee fii di nelaw euh, du jeexital dara ndax siddit bi mooy doxal fii kon yaa ngi ca tëdd du dara siddit bi nekk fii yaa ngi tëdd ci kaw waaye côté bi dara tegu ci yaa ngi fiix subhaana zil mulki wal malakut yuur dégg ngeen yuur wàll wàll ndeyjoor bi mooy doxal cëru càmmoñ yi wàll càmmoñ yuur mooy doxal cëru ndeyjoor yi ngir boo tëddee wàll càmmoñ poids tegu ci kawam li mu waroon a yëngal dara tegu ci kaw foofu te fi nga tëdd poids tegu ci kawam li koy doxal mooy fi dara teguwul ci kawam mooy wàllu càmmoñ mooy wàllu ndeyjoor gis nga mbiru yàlla moo tax yenn jamono doomi adama di kaf yonent yàlla Muhammad dana doon kaf waaye di wax lu dul dëgg sallallahu alayhi wa sallam doon kaf euh, saxaaba yi euh, naka noonu dinañ doon kaf nitu yàlla yi ñu nga gis euh, ñu tuuti kii bala sant wala ndaw la sant wala fay la sant daal di kaf tuuti ngir ñu dellu siwaat nekk di ay nit mun a dékku baatu yàlla hmm, doomu adam bu la bu dàq gën a fiix moo la gën a mucc ci ay jàngoro loolu rek la yenn jamono na kàddu mën nañ ci ñàkk a jaar waaye këcc bu jéggi dayo bi dafa foor dafa metti ci nit métti ci yàlla dimbale yaa rabbi ba loolu amee moom yàlla ci la ci la moom yàlla subhaanahu wa taala teraanga boo gis ci àddina bi wala mboolem nekkati ci àddina bi mu dugal ko ci ci yaramu yonent yàlla aadama moo tax buñ defar na avion déedéet nit moo defar avion buñ ne defar na télévision nit moo ko defar lépp yàlla dugal na ko ci biir doomi aadama wa allama aadama al asmaa amul dara lu des muy science physique di naturel di chimie di mathématique di algèbre di trigonométrie di géométrie di sociologie psychologie làkk yi lépp mi ngi ko dugal ci jëmm aadama bi wa allama aadama yàlla xallal na aadama dana firi xàll allamahu shadidul quwa ca alquran keroog malayka yi dañ doon puusante ngir gi Seydina Muhammad puusante bi métti lool yàlla ne Jibril zumiratin doole gi ma la dénkoon feeñal ko Jibril nag ci la ubbi laafam yu ngand yooyu di puus malayka yi na ñuy bàyyi yoon bi allamahu xàllal na ko shadidul quwa borom doole ga lu mu ci teg zumiratin fastawa subhaanallah yàlla ci ci la Jibril xuusale Seydina Muhammad ba mu dem kursi dem arash gisanteeg boromam subhaanahu wa taala summa dalla summa dana fata dalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna kon allama bii dana firi xàll allama aadama yàlla xàllal na aadama al asma ci mboolem nekkatee fi al asma ci mboolem tur yi wa allama aadama yàlla xamal na al asma tur yëpp la nekk li nekk luy nekk si kullaha summa topp arado mu gaaral leen alal malaykati ci malayka yi fa qaala mu daal di wax moom malayka yi moom yàlla mu wax malayka yi an bi uni solo leen ma bi asmaay ci loo si ci turi haawulaay yi lii lan la malayka yi ne tuubiru bi xamuñ ko lii lan la xamuñ ko mu ne aadama lii lan la mu ne ko roppalaan la lii lan la mu ne ko télé la lii lan la mu ne ko portable la cellulaire lii lan la mu ne lii missile la lii lan la fetal la lii lan la paaka la fa qaala mu ne an bi uni solo leen bi asmaay haawulaay ci turi ñi in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di waay dëggal xaalu ca la malayka ne subhaanaka tuubiru bi subhaanaka soril nañ la lépp loo soril sa bopp subhaanaka dandal nañ la lépp loo dandal sa bopp laa ilma déet xam-xam lanaa di ñeel illaa ndare maa a lan ñu xamal innaka naka yow yàlla antal alimu yaay aji xam bi nga xam ne réere jiitu ko alhakimu yaay aji xereñ bi nga xam ne uh, ndar kepp nga lépp xaala ci la waxee yaa aadama e yow aadama an bi wam na nga leen solool bi asmaam seen tur yi ci la duggee seen biir di leen di leen won yow yaay azrafil yaay azrail wala ma an boom bam leen xibaare bi asmaim seen tur ya xaal ci la waxee moom yàlla alam aqul lakum ndax neew leen neew ma leen woon neew ma woon lakum ñeel leen inni man borom bi alamu sama xam-xam daw raw ray ba sama li fàddu ci asamaani juróom ñaar wala daw suuf wa alamu sama xam-xam daw euh, maa tubloon la ngeen di feeñal ci topp wa maa kuntum ak la ngeen nekkoon taktu mën di ko nëbb ci naka iblis aa waqul ci la yàlla na sujud leen iblis daal di daal di denc ci xolam ne moom du sujud dafay bàyyi bu gisee ku sujudul mu kalaamale ci yàlla boole moo tax boole kat saa su nekk day gàccew rek boole boolekat saa su nekk dafay gàccew rek iblis ne moom du sujud day bàyyi ba ñu war a sujud daal bu ñu sujutee ku mu gis sujutee mu mu daal la kalaame ci yàlla benn boobale bokk na ci côté sujud ñaareel ga mu àtt ci yàlla ak njubadi moom li mu jaamu ak li mu doon moom ñu ngi ko bind ci safara kii ci suuf safara day joxe tàkk-tàkk kii ban la dafa lëndëm mu atti ci yàlla ak njubadi warul doon lii lii moo ñu sonnal lu tax ñu def ko borom dëkk lu tax ñu def ko président nangam lu tax ñu def ko nangam yaay fale wala yàlla mooy fal wa fatleekul isxul naa ba ñu waxee lil malayka di ñeel malayka yi usjudu ne leen nugum usjudu ne leen nugum wàcc leen li aadama ñeel aadama sujud leen ñeel aadama ñeel ndigalu yàlla bi ci aadama mu ngi mel ni kaaba gi dowul ne kaaba gi moom la ñuy sujuutal waaye ndigalu yàlla bi ci kaaba gi la ñuy sujuutal fa sajadu ñoom ñëpp ñu sujud illaa iblis bulul iblis abaa lànk na wastakbara mu ngande ngandelu ndeke ngandul dégg ngeen waxinu yàlla bi mu ne ngande ngandelu la kon ndeke ngandul istakbara istafala dafa rëy rëylu waaye ndeke rëyul wastagoor mu sàkkoo ngand ngandelu moo tax wakkaana mujj na mën a kaafi na ci way weddi yi waxul naa ci lañ waxe yaa adama ay yow adama uskon yàlla daal di sànni nelaw ci adama ba mu nelawee rek ci faaru càmmoñam ya yàlla daal di génne beneen bindeef mooy xawaa adama daal di yeewu rek góor ak yàkkamteem tàllal loxoom tàmbali na dafay làmb mu ne ko déedéet bete nga joxe canam de sarti yi day daje de mu ne ko sarti yi mooy lan bu feebare na nga ko faj bu xiifee na ko lexal bu raflee na nga ko wodd bul ko ayibaal mu ne ko nangu naa ko mu ne ko léegi can bi moo des mu ne ko cane naa ko kële mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko la ko xamal ne boo ma ñaale ngir moom ma def ko mu ne damaa xam ne sa màgg fi mu toll doo dendale benn tur ak sa tur budul tur koo xam ne naw nga ko moo tax man jotee naa ko muhammadu rasulullahi mu ne ko may naa la ko muy soxna yàlla ne ko uskun dëkkal anta yow wa zawjuk ak sa ak ki la tollanti bul ne sa jabar de wa zaw zawjatu mooy jabar kon moo tax li ñuy coow ci jamonoy naan parité parité mooy lan góor jigéen nañu tolloo déedéet góor dafa am toolam moom moo fa mën a nekk bu fa nekkul du jag mukk jigéen dafa am toolam moom moo fa mën a nekk bu fa nekkul du jag bu góor demee ci toolu jigéen du ko sottal bu jigéen demee ci tool yi góor góogale du ko sottal am na loo xam ne dañ ci teqali ko am lu ñu bokk dañu teqalikoo kenn ku nekk yaa cay mën a fare sa bopp lañu bokk nag dañu dañ mën a daje def ko waaye góor jigéen na benn xalaatu tubaab yooyu ne dañ ñu koy andil boo fasee jigéen te defu leen ka certificat de divorce noonu la tudd de bu demee sëy doom bu mu jurit mën nga ko dem nangu ko ngir sa doom la ana diina góogale def ngeen certificat de mariage tas ngeen demu leen dindi kayit ba ca nguur waaye lislaam dindi na ko nga dem sëyi feneen amu leen certificat de divorce ne ngeen doom bu mu jur ci beneen sëy bu la neex nga dem jëli ko sa sa alal la lii ban diina la jabar sol kiloot jëkkër sol kiloot doom sol kiloot ñu jiit lante jëm tefes kooku ban diina la ana jom ana nite kon yàlla bu dee parité la góor na jël wàllam jigéen na jël wàllam yàlla mi ngi ni moo njëkk a wax ci alquran kon diina l'islam amul dara lu ñuy andi lu bees bu dul diina wax na ko uskun anta wa zawjuka neewul wa zawjatuka de yàq sa nawle bi jigéen mooy nawle yi góor góor mooy nawle yi jigéen dëkkal yàq sa nawle bi dëkkal yàq lay tollanti dëkkal yàq sa seexandoor bi kon dégg nañ wax bi zawjukal jannata wa kulaa na ngeen bokk lekk yéen ñaar minaa ci aljana joojale ragadan muy lu duunoon lépp lew na ci yéen xaasu ci ituma fu mu leen fi neexee rek wala taqraba waaye na bu leen jege muk haasi sajarata bi le garab ah garab gii nag bu leen ko jegeñ de fa kon bu boobaa te ku naa da ngeen mujj mina zaalimiina ci waay tooñ de fa ca sabab googale murwadu wanhu ca juróom-ñeent ya murwadu wanha wasal wa arid li haddim taman warju kazaka nafiqat kamula kon faabaa ngoog ah, fa te ku kon de da ngeen nekk yéen ñaar mina zaalimiina ci waay tooñ yi ah waaye day fa azalahuma daal leen tarxisloo fa azalahuma daal leen barastikloo xam ngeen barastiku barastiku mooy tarxiis nga taxaw fu la tax nga barastiku wala nga tarxiis seytaane nag daal leen tarxiis loo anha ah, walis bërëb bu sell googale fa axrajuhuma mu génne leen ñoom ñaar di Adama ak Hawa mimma kaana ca lañ nekkoon fii fiihi ñoom ñaar ca lañ nekkoon Hawa nee nañ mu dem dagg ca doomi garab ga Iblis moo ko walis mu daali di gestu mu ne ko garab gii day boo gisee yàlla tere leen ko dafa bañ ngeen mel ni moom de gis ngeen man lekkuma ma moo tax toroxal na ma bu ngeen ko lekkul bés bu leen bëggee génnee da ngeen di génn de ba loolu amee Hawa daal di dagg ñëw ci aadama ne ko mbir maa ngi nii de ndeke yow boo gisee yàlla tere ñu ko dafa am lu nekk ci biir mu ne ko man de du ma ko lekk gis nga góor ak jigéen fi ñu wuute góor dafay xalaat balaa muy def jigéen dafay def soog a xalaat góor dafay xalaat conséquences yi balaa muy def jigéen dafay def ba pare toog xaar conséquences yi. aadama nangul lekk xawaa daal di lekk benn wonn ko dara jotu ko ah mu daal di jox benn bi aadama aadama dem bay bugg a wonn rek yàlla ne jibril teel purux bi jàpp ko bu wàccee ci biiram ah góor ak jigéen de dañuy doon benn bi rek de ni jigéen di gisee aada weer bu nekk ah góor it naka noon de te loolu bu amoon ci góor fan la amee élimaan fan yi maa ngi dégg am na ci Amérique daaw benn jigéen bu fa jiite juma jamono yi tamit xawma Angleterre la wala fan benn jigéen mi ngi jiite juma lii lépp bëgg a soppi diina yàlla gi fiñ koy jaare ci biir diina islaam ndax bu buñ nekk ci gannaaw di wax du def benn effet ci diina ñu dugal nit ci diina mu tuub ay fukki at ay ñaar fukki at jàng euh, daal ne nag yàlla waxul fenn jigéen du jiite waaye ba yomal qiyaamati diina yàlla gi du soppeeku mukk wala tajla li sunnatillahi wax na taxwilan wax na tabdilan diina yàlla gi duñ ko soppi dégg nañ ko waxul naa ci lañ waxe ihbitu aci cippelu leen ba'dukum lenn ci yéen aduwun noonu la li ba'di ñeel lenn wallahi bi àddina di jeex iblis mi ngi fexeel nit nit mi ngi góor a ngi fexeel jigéen jigéen a ngi fexeel góor wala kum aji nekk la ñeel wala kum leen leen ñeel filaal ci suuf si mustaqarun ak sax diir su gàtt ngeen nekk ko fii wa mataun mustaqarun ak sax wa mataun ak demuwaay wa mataun ak yóbbal wa mataun ak dal ak banneex gu tuuti ilaa hiinin jéem ci karam may dajeg yéen mbokk yi àddina ana lan moo fi neex dara neexu fi lekk bi gën a neex ci lekk yi mbokk yi mooy lem mango bi de mi ngi mel ni lem waaye doo dégg lem bi mi ngi mel ni mango màngo lan lem lan la ñaari façon lem moo am lem bi yamb di defar ak wocc la def ko wocc am na leneen lu ñu dee njaw moom lemam ñu ngi ko tuddee dankeew moom def koo cabinet def koo lekk cabinet ko nit jël ko di ko lekk yaa ngi yaa ngi lekk woccu kële yaa ngi lekk puubi kële ana lan moo fi neexati maa ngi jéggalu xam moom bu yàgg dafay dellu ci làkkam <laughs> wolof gu métti gi ngeen di dégg ñàkk dégg làkk la maa ngi jéggalu bu baax a baax bu doon sama wax bi dana oyof lool làkkat moom mu ne dafay firi alxuraan ci wolof yenn jamono dina wax lu tàng lool waaye ngeen jéggale te dégg ko rek kon li gën a neex mooy lem kon te lem bu dee yamb la wocc la bu dee dànkeew la dem àll la ana lan moo gën a jekk ci waruwaay mooy fas oto lu mu rafet rafet bu ñu defaree fas ba mu rafet nit yéeg ca doo xool oto ba fas ba ngay xool waaye fas yi góor ñu mag ñëpp ci kaw fas yi lañu daanoo seen bakkan yu leeku ñu jëm àllaaxira ana ana waruwaay bu rafet li ñuy naan ndox moo ci gën a neex lool naan da nga naanaan ndox te baadoola ak buur moo ca yem ni nga ciy naanee boo demee wanok noonu ko ciy setalee sa bopp kon ndox mooy lan ñu ngi dégg li gën a neex nee nañ mooy sëyukaay sëyukaay lan la sawukaay ci biir beneen sawukaay rek ana àddina lan moo ci neex danga gis waa ji toog daal ni sha damaa lekk tuuti ma dee seetal nekk bu bàyyi woon léegi mu dee wala nga naan ba ci kanam ni damaa naan naan ba bugg a dee ndax na loola la dara neexul àddina li neex kay aljana rek la nekk wala nga dégg biig damaa nelaw ba bëgg a dee ndekk nelaw li muy neex yi boo ko bàyyul léegi nga dee <laughs> kon dégg nañ wax bi ngi naan yàlla na yàlla dimbale ñu alhamdulillah hmm. ba loolu amee ci la leen yàlla wàccee àddina iblis daal di wàcce ñu ngi wàcc ca Babil ca réew Irak moo tax foofu xeex dafa ba dafa dakk mukk iblis tànk tookee mboobale fu mu laal musiba la mu wàccee Hawa ca Jidda mu wàcce aadama ca Charnabil ci réew muñ doon tuddee Saylan léegi ñu ko tuddee Sri Lanka ci wetu Inde yàlla ne xul na ci la ñu baat ci la ñu wàccee ñëw àddina ba ñu wàccee nag aadama ak Hawa ñu ngi dajale fi ñu tuddee ñu ngi dajale fi ñuy tuddee Arafat ca Makka Adama fatalaqa mu daal di saw waxuma saw de saw comme Serigne ni muy saye taalibe nga dem ci sëriñ jël sa àlloo musala alquran wala nga dem ci sëriñ nga sukk ne ko jébbalu na ànd ak ñu jaamu yàlla mu mu daal las sa aw wird jox la wird tijaan wala wird qaadir wala wird nangama nangam sagoogu laa namm du dégg ngeen ko fatalaqaa daal di saw aadama moom aadama min rabbi bawoo ci boromam kalimaatin ay baat fataaba ale yàlla nangul ko tuubam ndekk jëlal sa bopp wird du jëriñ de ñaari baat yi boo ci amul wasila tamit boo ko tëggëri mu wuyu la wala ñetti baat yi benn muy astaghfirullah wala di laa ilaha illa allah wala salaatu ala nabi allahumma salli ala sayyidina wa sallim lii boo amul wasila it boo ci dóoroon million tamit dara jàmm rek la waaye lu ko moy wirdu boo jël ci wirdu àddina te joxuñ la ko amoo ci wasila boo ko wooy tamit kese la maa ngi bokk ci parti diw man militant la te amoo carte parti boobale bokkoo ca am na lu des ba tey moo tax foog cheikhul wasila am aha ñi koy weddi euh, ñàkk a xam la am na de ñëw ci nit ne ko jébbal naa la sama bopp araamul de dara nekku ci de te yow da nga dem ci docteur bi ne ko jébbal naa la sama bopp mu ne summil sa mbubb te sa sët la kat wala sa sët sax moo ko mag nga summi sa mbubb saqatal tuuti nga saqal tuuti nokkil tuuti nga nokki tuuti bu ne summil sa tubé sa nga summi sa tubé te kooku di xale di xale bu jàng médecine dong koo xam ne nag docteur yi baatin la xam na lii tax nit di fen xam na li tax nit di njaalo xam na li tax nit di naan sàngara nga ne doo ko jébbal sa bopp mu yóbbu la ci yàlla ne loolu bidaa la loolu lu araam la déedéet du araamul du bidaa euh, fa taabaale yàlla nangul ko tuubam innaw na ko moom yàlla huwa tawaabu yàlla mooy aji nanguwaa koon i tuub rahim yàlla mooy aji yërëmaa koon xul naa ci lañ waxee ihbitu aca cippeelu leen min ha bawoo ci asamaan si jamian mboole seen aca yéen ñëpp génn leen ci asamaan si yow iblis aca génnal hawa génnal yow adama génnal fa ima eh, benn yen na kum na leen dikk dana leen dikkee si jamono min ni bawoo ci man hudan njub danaa yebal ay yonant ay anbiyaaw